amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-Israa di suuratu banu Israa'il alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa yas'aluunaka ani yuhiqu lirruuhu min amri rabbi wa maa uutiitum min al-ilmi illaa qaliilan suñu boroom doon di wax ci laaya bi moom lañ jëloon ci jataay bi weesu doon gis fan la wàcc gisoon nañu xadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma ci musnad al-imaam ahmad ibnu muhammad ak uh, sunanu tirmidi rahmatullahi alayhima ak xadiis boobu li tax mu wàcc kon Makka la ci kaw loolu le waxoon nañ la tuddoon nañu li nga xam ne moom la fàttali woon nañ la al imaam Ibnu Isaaq waxoon ba ñuy gis suuratul Kahfi léegi nag ñu gisoon beneen xadiis boo xamante ne nii al imaamu Ahmad ak ñaari taalibeem yi di al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ak seen taalibe ñoom ñaar ñii di al imaamu tirmidi rahmatullahi ala al jamii ñoom ñoo ko daal di solo këne mooy ne yonent mawlaana ibnu abbaas ibnu mas'ud radiyallahu anhu te lool ci riwaaya imaam ibnu mas'ud imaamu tirmidi bi ñu gisoon loolu dese naa leer sax këne lii laaya bi la doon wax waaye fi mu gën a leere mooy ci saxiix imaamul buxaari ak saxiixu imaamu muslim bu dee imaamu muslim rahmatullahi alayhi nee na bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam laajee loolu li tañ noon bu ko laaj de ñenn ñi ne bu leen ko laaj ndax da leen dégg da di wax lu ngeen neexul léegi nee na biñ ko laajee yonent bale saa saa am na tekk ma xam ne wax yu bee ñëw ba ni nga xam ne ci lay jóge mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi wax yu bi wàccee mu ne wa yasaluunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi wa ma utiitum min al ilmi illaa qalila mu ne wa yasaluunaka ani ruux mooy laaya bii nii ñu ngi lay raay ruux naan luy qul waxal ne yow seydinaa muhammad ar ruuxu moom ruux min amri rabbi ci sama mburu boroom la bokk de wama utiitum te joxuñu leen minal ilmi ci xam-xam illaa qaliilaa du lu néew léegi nag kon lii daa leer ne kon laaya bi lay wax léegi nag waaw yii nii nan dafa mën a demee é lii laay saar bii Makka la wàcc lii Mawlaana Ibnu Mas'uud nee na ci mbeddu Médina yi lañ newoon ci tool yi benn ci toolu Médina yi kon dañuy leer ne boo fekkoon na mu gàddaa yi kon mbir mi nan la demee noonu ku mel al imaam al-Haafiz Ibnu Kasiir ko ci Fathul Baari rahmatullah alayhi eh, fexe na ko dajale ci loo xam ne amaana lool mooy li gën a dëgër insha allahu taala wax yi nag am na boroom xam-xam yu wax lii wax yii ñiy wax nii bon mais amaana li mu wax mooy li gën a dëgër insha allah moom al imaam alxaafid ahmad ibn ali al asqalaani yu boroom bulughul maram ak fathul baari rahmatullah alayhi ak <laughs> taqrib ak yu mel noonu le borom xat nuxbatul fikar ak yére yu am solo yoo yéle rahmatullahi alayhi mu ne mbir mi lenn la mooy ne euh, li nga xam ne Mawlaana Ibnu Abbaas li mu wax loolu ak lii wute wuñ li Mawlaana Ibnu Mas'ud wax mooy ne laaya bii nii saar bi Makka la wàccoon léegi nag mooy bi nga xam ne yahuud yi ñoo joxoon waa Quraysh ñu laajoon ko yonent ma lay saar saar mu tontu leen woon lool biñ ñëwaatee Medina mu am ay yahud yoo xam ne dañ ko ko laajaat léegi nag biñ ko ko laajee li tax yonent ma alayhi salaatu salaam ne teg da doon xaar est ce que borom bi da ciy yokkaat leneen. ci laaj bii ñu laaj laajoon nañ ko bu njëkk jaare ko ci waa Quraysh nana Nadr ibn al-Harith ak Uqba ibn Abi Mu'ayt ci yéeféru Makka yoo yële waaye da doon xaar li tax mu ne tekk da xaar est ce que borom bi da ciy indiwaat geneenu précision day amaat leneen lu mu yokkaat ci ci ci tontu ba mu joxe woon loolu la doon xaar far borom bi daal di koy wax yuwaat jamono jooju la même chose lu mel ni la mu ko waxoon bañ ko ko njëkkee laaj ne leen wax leen waaye saloo na ko ñu ngi lay laaj ani ruuhi ji ruux qul kon waxal ar ruux moom ruux min amri rabbi ci sama mburu boroom la bokk dama utiitum te joxuñ leen mi na lañ mi laa qalila lu dul lu néew lañ leen jox ci xam-xam kon nag loolu mooy li a dëgër mooy loolu la voilà ndax saar day wàcc sax wàccaat rawatina da doon xaar far boroom bi waxaat la même la ñuy boolee mbir yi alhamdulillah léegi nag mu des waa lana <laughs> xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy ne wax nañ ci wax yu bari ñi naan ruux mooy ruux bi nga xamante nii mooy rek ruux bi ah ruux bi ñu xam bi nga xam ne moom la ñuy def ci euh, doomu aadama beeg yooyu am ñu ne déedéet non mooy wax yu bari la ñii naan lii mooy ruux ñii ne lii mooy ruux waaye borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne moom lay wax. xam nga am na ñu ne non ruux moom benn mbindeef la malaaka la boo xamante ne nii non ruux moom moo ñuy wax fii muy malaaka boo xamante ne malaaka mu màgg la xam nga loolu gisoon nañ lu mel nii bi ñu doon gis yow eh, yaqumu yawma yaqumu ruuhu yawma yaqumu naasu non yawma yaqumu eh, subhaanallah mooy bi muy wax ne eh, wa malaa'ikatu safan yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu safan laa yatakallamun wala bés bi nga xamante ne nii moom la ruux di taxaw ak malaaka yi safan ñoo ngi sàppee laa yatakallamuuna duñu wax bu keroogee de illaa lu dul man adina lahu rahmaan kon nag lu dul koo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala boo xamante ne nii moom lay jox digal te kooku mooy ruux am ñu ne ruux boobu noonu moom lay wax fii mooy malaaka la boo xam ne moom mooy chefu malaaka yi am ñu ne ruux mooy Seydina Jibril am ñu ne non non non du Seydina Jibril de loolu yii nii yëpp gisoon nañ ko am ñu ne mooy alquran loolu ay wax yu wuute la ak yeneen am ñu ne non ko defal léegi waxoon naa la ruux parce que li tax wax yooyu yëpp am mooy du ku nekk li nga wax du noonu de déedéet mooy ruux li muy tekki daa bari ci alxuraan ruux day ñëw tekki lii xam nga ruuxan min amrina xam nga loolu am mooy wax yu bi voilà mooy tax ñi naan wax yu naan ruux bi loolu la mooy loo daanaka mooy yu bari yooyu lañ dajale ku nekk ni lii la léegi nag mbir mi nag lenn la suñu borom tontu na de am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne borom bi tontuwul non da tontuwulee ndax dañ ne dañ leen di laaj ruux xul wax leen ne ar ruuxu mooy ruux moom ci mbiru borom bi la bokk kon mooy yéen du loo xam ne lu ngeen mën a xam la loolu am nañu koy wax waaye dëgg-dëgg mbir mi du loolu mooy ne ruux lu ñuy xam na kay borom bi tabaaraka wa taala gaa yi moo ndax bu dul woon ne yahuud yi jàpp nañ ne yonent bi alayhi tontu na parce que bi mu waxee lii neewuñ tontuwul ah non non non yéen waa Quraysh kon wax leen leen ne ko tontuwul tontu na ci ñaar yi waa ashaabul kahfi gone yoo yële wax na waa ji doon wër bi Dul Qarnayni radiyallahu anhu moom itam wax na ay mbiram waaye ruux moom waxu ci lu leer parce que ndax loolu bu doon ne tontuwul dañoo jàpp ne lii lu tontu quli ruuhu min amri rabbi wax leen ne ruux ci sama mbiru boroom la bokk loolu noonu bu doyul woon kon tontu yow yi dañ naan kon yow tontu woo dañ naan ko non kooku kon day day waxantu ndax li mu tontu du tontu kon nag moo tax mbir mi tontu la de bu kenn yaakaar ne tontu léegi nag ku nekk ak fasa <laughs> li la ci yàlla ubbee foofu ngay yem lool ngay wax ak lim la ciy wax moo tax it ku waxee la nga la nga ci yàlla wan loolu kenn du ko ne waxu li nga wax demewul noonu moo tax ñu naan mooy ruux gu magga am ñu ne non mooy Seydina Jibril am ñu ne non mooy bi mu def ci doomu aadama am ñu ne mooy bi mu wal Seydina Isa ak yu mel noonu alayhi salaatu wassalaam mooy loolu yépp ak malaaka la boo xamante ne nii mu loolu loolu wutewul ak yi waaye dañu naan la mais tontu na borom bi tontu na lu leer nañ am ñu ne ar ruux min amri rabbi mooy aalamul amri la mooy dafa nekk ci monde boo xam ne mooy bi nga xamante ne mooy ndigal yi fi nga xamante ne dafa am aalam bi ñu xam ni ak aalam boobale nga xamante ne ruux foofu la bokk voilà moom lay wax ne ci loolu la bokk waaye sinon ruux kay lu ñu xam la mooy borom bi bañ koo tontu ndax bu ko tontuwul woon nii bu doon ne lii lu tontu dañ naan yonente bi alayhi salaatu salaam ñoom yahuudi moo waay tontu woo fi dara de loolu lañ koy wax kon nag affaire bi loolu la kon nag ruux de toute façon <laughs> mooy ne affaire baa ngoog léegi nag wax yi ëpp ëpp na li ma wax nii ah boo demee ku mel ni tafsir yi nii dañ ciy wax ñoom al imaam ar-Razi rahmatullah alayhi mais affaire yi dañ cee guddal guddal lool ñoom Seydina al imaam al-Qurtubi rahmatullah ak ñeneen ak ñeneen indi nañ fi détail ñii naan lii la ñii naan lii la ñii naan lii la ah, ñam ñu ne boo am ñu ne mooy li ñu ko mujjee wax rek a ah, alabul amri la loolu àddina la am monde la boo xamante ne nii foofu la ruux bokk loolu la te loolu moom bon yeneen mbir ay yeneen wax yoo xam ne yu nekk ci biir ak yeneen ak yeneen daal yoo xamante ne nii insha allahu taala daal lañ ci doy loo nii mais nag mooy wax ji yonent wala sax am tontu nag ay suñu boroom aka tont aka kaa tontu sax looloo tax yawut yi daal di waxuñu waxuñu ko dara mu ne kon nag wala insha naa bu ñu sooboon la nadhaban na doon nañu yóbbu nag daal di wëyal yóbbu effacé mu deñ billadi awhayna ilay ilayka li nga xam ne moom lañ wax yu ci yow ci alquran yow Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam mooy ñun alquran mooy ne borom bi ni mu la ko joxe bu ko neexoon mu daal di koy effacer dindi ko waaye bu ko neexoon moom mu dindi ko ci xolu nit ñi te loolu luy am la de voilà ndax am na ay xadiis yoo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam lenn li Mawlaana Ibn Mas'ud ci la yem waaye loolu kenn bu ko waxe xel kene mooy ne mbir mi moo waaye yow suñu yi suñu borom du ñëw xëcc xam-xam noonu daal di koy dind ci xolu nit ñi ginnaaw ba ñu ko jàppee gàkk ko jàng ko di ko jëfee déedéet waaye ni mu koy def ni mu koy xëcce mooy day rey gaa yi boroom xam-xam yi lay jàpp di rey par genn kenn nag ba gaa yi dootuñu dese benn nit boo xam ne boroom xam-xam la de léegi lan looy mujj mooy dañuy jël ñoo xam ne ñoo gën a réer daanaka mooy mbaam ma ñuy war mooy loolu mooy gaa yoo xam ne duñu réer voilà ay ni gaa yoo xam ne ay iñaar lañu mooy <laughs> mooy xamuñu dara daanaka sax parce que li wax man maa ñoo gën a réer mbaam ma ñuy man maa ko wax parce que mbaam moom xamul voilà moom xamul waaye kantaa nit koo xam ne mooy yow ba pare di revendiquer da ngaa toog ne yow diine ngay wax di ñeme dëgëru fit taxaw ne man diine laay wax maa ko xam ñëw leen di ma laaj ñin ñi di la laaj ci loo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne xamoo ko ngay am fitu naan man ma lii la dagan na lii moo xaraam lii moo dagan te loolu waxoo ko ci xam-xam loolu li ma wax nii moom kese la alquran wax ne yi nga xam ne dañ leen sëf tawraat jox leen ko ngir ñu doxe ko summa lu yahmiluha te nanguwuñu ko jëfee ka masalil ximaar yi ñoomu misaalu mbaala yem loolu moo tax ma ne ñoomu kon yeneen sa saam di wax na ñoo ñu jàpp ñu riir juhalan ru'asa di ru'asa def leen ay ay ay ay ay bopp ay njiit ñoom la ñuy dellu ci ñoom ñu leen di daganal di leen fatwaay fatwaay yu bon ñu ñëw ñu ne dagan na mooy lépp loo xam ne nitu caaxaan yi àddina yéeg boroom nguur yi bëgg nañ koo daganal am na ay ustaas yoo xam ne wala ay nit ñoo xam ne nañuy sëriñ lañ yu taxaw ñeme ne lii dagan na l'islam may na la ko loolu lépp di waxu yoo xamante ne lépp teguwul ci dëgg nag ñu leen di laaj ñuy ubbee nit ñi ci loo xam ne teguñu ko ci xam ñu sànk bu yàgg pare sànk nit ñi loolu am na Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na xam-xam dañ koy yëkkati laa wax ma ne lan moo suñu boroom da koy yëkkati loolu ci Mawlaana Ibn Mas'ud la yem waaye loolu wax la joo xamante ne nii moom laa ne kenn du ko wax xel te loolu tamit la Seydina Xudayfa wax comme ni nee ci Musnad al imaam Sunan al Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ci sanad boo xam ne bu wër la bi nga xamante ne nii si la ci la ko doon laaj taalibeem boo bële bam naan gis nga l'islam bi bi gis nga ni muy ràppe yi ñu yeeg yooyu ñu ciy def ci kaw ni muy ràppe ba deñ ba nit ki day nekk ci diine dootul xam luy woor dootul xam luy julli dootul xam luy joxe zakat dootul xam luy dem Makka de léegi nag ba pare téere bi dañuy jekki suñu borom benn guddi mu daal di koy yëkkati ci li nga xamante ne nii mooy ci dënnu nit ñi nag gars yi dañuy des ci suuf si ñu naan waa man de diw màgget diw naan man de lii de déggoon naa suñuy bàyyi doon wax laa ilaaha illallaah ñu wax ko si la ne ko mais loolu la la leen di jariñ ko wax mu du mu jugu mu ne ko dina leen li nga